<laughs> ñoom Abu Basir ñoom kii euh, Abu Jandal rahmatullah alayhi wa radiyallahu doomu Suhayl ibn bi ñeen jàppee Quraysh neexul leen saa sama Hudaybiya bi mu ñëwee ak i feeram ba ñëw sànnee ko ci yeneen saa salaam fekk baayam di def accord bi yeneen saa salaam yeneen ne ko may ma kii Suhayl kii bokkul ci affaire mu ne ko maa ngi wàcc yàlla boo ma ko delloowul dootuma defa ak yow benn accord yeneen saa ñaan ko njekk Suhayl bañ yeneen saa salaam ne eh, kon bon Abu Jandal di doomama ah, doomu Suhayl la ah. kon nag manul lu dul dellu saaba yi ni bii yeneen saa salaam nag bàyyi ko waa man nii kii rek ci ñu ko fay delloo waat tey mu dee turu gaay dañ naan ha yow yaa doon fugitif nga <laughs> ñuy wax nga ñëw di ñëw kooku xoolal li ko naroon ah, loolu wax mooy eh, eh, nit dafa am jamono ñoo xam ne dafa am ñaari mbir yoo xam ne ñaari dara baaxu waaw waaye da ngay xool axafu dararayn li gën a néew ci lor yi mooy sauver Abu Jandal ba yàq dootuñ am accord suñu yëpp yàqu jullit ñëpp topp ci est-ce que loolu euh, taxamulu est waa ji nit ki du xaw a yenu ad dararul xaas li maslahatil loolu xam-xama la koy may mooy nit ki xam ne lii ah man de lay dal ngir communauté bi daal di ciy sauvé wu ngir maslahaay nit ñi wala lu ëpp ci bi daal di ciy gaaxe mais il faut man ma yenu coono ji mais bu boobaa waru la dera moyu ne non man waaye non man jariñ loo fekkee non man moom saay non non non non loolu du diine ah <laughs> moo tax yeneen saa salaam xam ne bon Abu Jandal du nekkuloon moom kese radiyallahu anhu ak ñam fa newoon ñu loolu mais ñun ñu am maslahaay am waa accord dix ans de paix ak waa Quraysh boo xam ne après lislaam li mu ci avancé d'une façon fulgurante d'une façon fulgurante ci ndimbalul yàlla doo sax ñoom ñii waa Quraysh ñii di ñu bañal ñoo xam ne ñoom ci loolu la ñuy jaare dugg ci l'islam ndax ñoom am ibn al-As après ci liñ dugg ci l'islam ñoom Seydina Khalid ibn al-Walid waaw ci in période boobu loolu lépp ay xikma la loo xam yeneen saa sam borom bi xamal na ko kene loolu nga ñàkk loolu lépp ak lislaam nga xam ne ñu ngi war a waa Quraysh si xeex jàmm gàmpal bàyyil dix ans te xam na ne loolu bu amee léegi jaziratul arab dugg ci lislaam ndax lislaam day feeñ te buy feeñ gaa yi di gis dëgg jaa al haqq wa zahaqa al baatil voilà dëgg mooy ñëw neen tegu fële léegi mu bàyyi ñee yeenu mettitu ñoom ñu leen di torturer même bu dee metti na ngir lan maslaxa gi nga xam ne moo gën a màgg loolu nit ñi dañ ko war a bàyyi xel boroom xam-xam yi tamit biñ ko xamee di ko xamal nit ñi ñu bañ a nekk rek dans le hein compassionna compassionniste xaw ma nu ngeen koy waxe voilà loo xam ne dëgg la dina metti ci xol waaye mooy affaire yi ñii supporte lii moo gën nag darar gi laal ñépp quoi lor gi ñenn supporte ko ñii ëpp daal di rëcc mucc moo tane nag ñu ne non non moo moo yëfi yëfi égoïste yooyu rek man daal moo mënula lekk ci ndab li suuf laa ciy xëpp ñépp yem ci loolu du nit loolu nit kese da koo bañ waaw bu dee yéeféer yi nga xam ne gëmuñu dara ñooy pare sacrifier wu leur vie waaw pour ñu ne pour la la la euh, euh, pour que la nation française waaw continue d'avoir de vivre en liberté et dans les valeurs de la République waaw euh, nga gis ñoo xam ne militaire yoon pare nañ dem jaay seen bakkan ndax lool yow jullit bi nag yow kenn mu mujjee sacrifice wu dara waxuñ ne sax ñun laajuñu sax bakkan lu ëpp laajuñu bakkan waaw waaw la waaja ne waxoon gaa moom boo leen naree rateloo ndékki kese gaa bañ na duñu ko def rateel sa ndékki li bul ndékki tay ngir intérêt umma bi wala ngir intérêt communauté bi sawaay gaa nga gis ñu bari na duñu ko def ah non non non mais il ndékki parce que dans ce cas j'aurai pas l'énergie qu'il faut pour nangam nangam yaa hawla wala quwwata illa billah yow kooku di ko laaj bakkan yaakaar nga ne imagine kuñ ne bàyyi abrogel abrogel sa ndékki li tey bul ndékki tey manu koo baax <laughs> ngir ngir yàlla moom loolu bariwul ngir ma ko alors non j'avais commandé ah non comment je vais faire ça waay bàyyi ko parce que yow yéena woo nit ñi ne leen ñëw leen yéena yor seen projet exemple <laughs> bëgg nit ñi jàpp ci ngeen da ngeen di togg ay mbir di ko jaay waaw di ko jaay lu cher gars yi xam ne pour le projet pare nañ ngir jënd lu gën a lu cher loolu ngeen ñëw affaire yi doyul na ko jàpp woon mbir yi matul yow ñi nga xam ne bokkuñ ci projet bi ñëw dangeen ngeen naan leen jeex na alors que am nañu ci projet bi yor ñoom seeni barket denc ko. naan non parce que man man damaa war a añ wala man njaboot geeg yo mais yooyu regardez comment ñooñu xoolal sens de sacrifice bi nga xam ne daanaka ñun suñu yoon te loolu mooy xoolal les clans loo xam ne garaawul ne joxe lii quand même diw yaa taxaw togg naa ah, wala deful leneen ah te yéen seen projet la man lu may bokkee ci projet bi di ko xëccoog ñoo xam ne dañoo ñëw rek ngir dimbali ma. di xëccoog ñoom ay bool ay ay barquette parce que jeex na nan non non non koo nañ kay jë jë ñu jël ah gaa yi ñun ñu fi nekkul te jotoon am nañ jël yëpp jox ko gaa yi ñu gis gaa yi di bañ naan am nañ ci droit fan lañ ci amee droit loolu mooy ñàkk xam lii nii mooy foofu après mu jëndi kebaab ñu delloo ko xaalis amul fay naa bu la nga fayoon kenn du la ne doo fay ah, doo dañ joxe nag non dañ lay joxaat li nga fayoon mais nga jëndi leneen même bu dee waxoon ko sa doom dëgg la. nga ne ko nga explique ko lii xale yi dofuñu waaw xale yi dofuñu ah nga ne ko non y a un incident mon fils wala mes enfants euh, bon je vous avais dit que aujourd'hui euh, euh, vraiment on, on allait manger un bon ceebu voilà euh, parce euh, à l'occasion alhamdulillah de l'action caritative bi que gars yi di def fii suñu association bi pour avoir de fonds Euh, j'avais commandé pour nous euh, quatre plats ou cinq mais sauf que finalement euh, il y a des gens qui sont externes de l'association qui sont venus mais sauf que il y en avait plus et il fallait on ne pouvait pas leur <laughs> dire chemin comme ça alors que c'est nous man nga expliquer mais xale yi dañuy on a ne leen lool moo tax ñun ñu amoon comme que vu que ñun ci mbir mi lañ bokk ñu ne léegi nañ jël affaire bi suñu yos ñu jox leen ko ñoom ñi nga xam ne bokkuñ ci bu ko defee tamit dina leen gën a kii quoi xale yi dañuy kontaan nga ne leen léegi léegi nag bu leen ñëw naan leen nag après nag nañ lekk soom bi ah ah non yow gis <laughs> nee leen nag da xool xale yi loo xam ne xam nga ni bëgg nañu ko nag comme ça way KFC xeet yooyu ñoom mag doo yi nga ne leen nag léegi. bon mooy xeetu mag du yi waxuma nga dem ci mag du euh, caaxaan yooy non mooy bon <laughs> mooy nga dem foo xamante ne mooy ay hamburger xeet yu mel noonu ñoo xamante ne ñoom bëgg nañ yooyu voilà nga dem yóbbu leen foofu comme ça yow la nga waroon a fay fee nga defal leen ñoom dañu kontaan ba pare comprendre lu tax ñoom itam loolu nga ñi leen ko tay xale lañ mais bu dee tout le temps rek voilà bu ko defee ñoom non seulement baay ji xamul nday ji xamul change de ba pare jëmbat ko ci xolu bu doom voilà moo tax loolu dafa am solo quoi mooy yenu euh, dara lor goo xam ne nit ki kenn yenu euh, dara jiw euh, ñeneen ñi voilà te loolu alquran la falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa voilà borom bi waxul yéen ñëpp dem leen xare ji ah dem bu doon ne mooy benn mbooloo ci yéen ta'ifa mbooloo. ñoom buñ demee li ñuy def am diine li ñuy defaa am sécurité nit ñi loolu ñoom ñoo koy def à la place des autres waaw comme nag loolu euh, loolu moo ma sa nekk quoi mais buñ ñëwee ba jamono joo xam ne kenn bëggula sacrifier wul dara loo wax mu lay jaay ne bon man nag damaa programme woon leen damaa amoon ay yitte mel ni ñeneen ña yitte yow boo ko bañee ka koy def moom amul dara moom lu mu def moo tax ñun vraiment vraiment ñun dañu war a seetaat suñu bopp dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mais il est plus que temps ñu delluwaat ci njàngalem yonent bi alayhi salaam quoi yenn yi nit kese dala doon may yenn yi nga xam ne moom lii mooy li jaaru mais wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon loolu lu garaaw la kon Imaam An-Nawawi li doon wax ne lii wala yaa bi musqatin lil mur'a waaw idaa lam yujaawiz bihi al-hadd al-mu'taad min amsaalihi fi mathali tilka waaw kon ne loo xam ne day wàññi day wàcce mbañum ruusam nit ki ak personnalité bu dee ne dépassé wul boo waxuñ na nag nekk koo xam ne fuñ la fekk yow waaw buñ nee xaaxaaxaa ba ñu te noonu sax yeneen saa sax wax nañ la doon war reetaane noonu. voilà mais reetaan comme reetaan normal voilà muñ souriant ah, nekk koo xamante ne bu ñu la gisee nga xam ne yoneen saa sax waxoon na ne euh, bokk na ci sarax yi an tal wa an talqa axaaka bi watin talq <laughs> nga dajeeg sa borom sa sa kii sa sa mbokk euh, ci xar kanam gu naay loolu sarax la voilà bu avilissant bu rafet bu ne xam da lay gis xam ne kon yow kontaan ci gis ko mais mu gis la ngay këj di ñàngal Euh, jàpp ne damaa war di ñàngal rek loolu du diine ah non non bon eh, eh, eh, bu moom sama xel dem léegi mooy keroog bi ñuy wax ne jigéen ñi est jigéen ñee góor ñi masalaam jigéen ñee góor ñi ëpp at ñan ëpp safara <laughs> non ñan ëpp àjjana loolu dama ko loolu sama xel da cee ñëw nii voilà loolu lu ñu war a réguler la parce que doo dama juumoon bi ñu naan xadis euh, bi doon wax ne euh, da gis benn jigéen ah benn góor fukki jigéen daal ko dox moom fukk fan quarante quarante te xadis boobu gisoon nañ ko fii man kay damaa nelaw complètement <laughs> ba bara may insister rek naan naan fukk fukk fukk fukk noonu fukk non mbir mi ëpp na fukk quarante la waaw yeneen bi alei salaam euh, mooy xadis bi mu ne mooy xadis mille huit cent vingt cinq lañ ko gisoon fii ci biñ ko gisee sax yàggul al kitaabul mansuuraati wal mulah mille huit cent vingt cinq yaa vay lañ ko gisoon yow yow noonu naa nelawa ah, parce que bi may wax loolu wax dañ ma ne ah <laughs> axazaka alladhi axazani alladhi axaza <laughs> li ma jàpp li la jàpp ba nga juum doo nga ma jàpp ah, baax na yow moom galgal la boo xam ne man war a ci wax dara yow way <laughs> waaw mooy hadith 1825 Seydina Abu Musa al-Ash'ari mooy mu ne woon euh, mooy chapitre 370 baabul mansuuraati wal murah Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi mu ne yeneen saa sàmm da ne la ya'tiyanna ala an-naasi zamaanun yatuufu ar-rajulu fiihi bi-sadaqa min ad-dhahab falaa yajidu ahadan ya'khudhuhaa minhu wa yuraa ar-rajulu al-waahidu yatba'uhu arba'uuna imra'atan yaluuzna bihi min qillati ar-rijaal wa kasrati an-nisaa' biñ lay wax nekk ku jàpp ne yawmal qiyaam jege na moom wala ñëw na si suñu at yu gàtt yi mooy yow xamoon ngay wax kenn àddina suñu lay tukki kenn yeneen saa salaam dane bon li ñuy soxal mooy jamono dina dikk ci nit ñi boo xamante ne ni euh, dangay gis benn waay benn góor quarante jigéen yàlla ñuy ñëw di jigéen ñooñ di làqu ci moom moo leen di yoral lépp moo leen war a defal lépp waaw quarante du dix ans waaw ba ñenn ñi doon ko tekki mooy dañuy ngir mu takk leen mooy non non loolu du takk mooy boo leen di kii rek moo leen di toppatoo moo yor seen mbir da góor goo xam ne seen famille yëpp daanaka moo fay góor waaw am na ay sœur ñii ay jarbaatam lañ ñii ay ay lañu ñii ay nangam ak nangam ñii ay soxnaay baayam yi lañ woon nàngam ak nangam yi nga gis ci ñu bare bare bare ñoo xam ne ñoom ñëpp moom kese moo war a gérer fii mu ne. seen ordonnance yi moo ko war a gérer bu ñu waree bu ñu bu ku ci war a matu moo ko war a gérer ku ci sa bopp yi metti moo war a jóg dem doxi ko moo la war a yóbbu waaw ku ci am problème u dépense moo ci war a taxaw ku ci am lépp lépp moo ko war a taxaw voilà <laughs> waaw te képp ku leen nara yàqal wala nekk koo xamante ne kacoor nga bu leen di kii moom moo ci war a taxaw xam nga ne kooku voilà mu ne kooku loolu la rek mais quarante la quarante jigéen yoo xam ne bii ñooy ci benn góor moo leen di taxawal loolu loolu mooy ratio bi gis nga loolu ni mu baree loolu kay kon bu boobaa yeneen saa sala ne lu ko waral min qillati rijal ndax néewu góor ñi wa kasratin nisaa jigéen ñi ni ñuy bare jamono jooju te loolu mooy ji mujjanteelu jamono dëgg-dëgg bu ngir mi jege waaw loolu ñooñu kay kon c'est très <laughs> loolu kay leer na ratio bi que ne kon ñooñu. non seulement yeneen saa sam nee na ñoo ëpp safara mais àjjana it boo fa demee ñoo fa ëpp ah. parce que ku nekk amee ñaari soxna moom minimum ci waa aadama eh, yaati góor bu nekk mooy gaa yi ëpp foofu wallahu <laughs> ta'ala a'lam voilà loolu c'était à préciser ya fadilata ya fadilata al <laughs> léegi <laughs> léegi kon buñ ñëwaatee fi nga xam ne moom la ñëwoon kon imaamu Nawawi wax nañu fii kon nawaajiz yi mu ne waa jumhur dañ ne non mooy bu ci kanam ndax yeneen saa sam noonu la doon rey reyotaane voilà wala Cheikh Ahmadul Xadim doon wax naan yam xaku bi tabassum yeneen saa sam mu doon rey da doon muñ voilà <laughs> muñ nga gis bëñ yi di feeñ ci kanam yooyu ma Allah waaw Allahu akbar Allah <laughs> léegi kon euh, euh, léegi euh, ñu ngi ci riwaaya imam muslim yi boolu fàttere ñu ngi ci deuxième bi trois lañ la waxoon ne dañuy gis it ngir lijjanti waaj affaire bañ la doon wax ne la de toute façon léegi nañ ko continuer voilà xadiis yi ay xadiis la yoo xam ne dañu gudd ko rien que def seen taxrij rek ça te ça ça prend du temps léegi kon imaamu muslim rahmatullah alayhi kon gis nañ Euh, euh, bi mu jëlee ci Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Kurayb kon moom lañ jeexal ni mu ne fa yaqulu atasharu bi waaji wa anta al-malik qaala laqad imam ibn Mas'ud fa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dahika hatta badat nawaajidu kon nawaajid ci lañ ne woon léegi nag mu indi bu mujj bi version bu mujj bi kitaabul iman ba léegi imam Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi baab waaxiru wala baabun axiru alinnaari xuruja mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ba léegi ki ko jële woon ko da ko couple woon ak Abu Kurayba ah, ah mu ngi noonee eh, fii nag léegi moom mu indi ko beneen mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettana suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Affan ibn Muslim mu ne ki ñu nettama Affan ibnu muslim ibnu abdillah abu usman al-bahiliyu al-basriyu as-saffaaru al-baghdaadiyu rahmatullahi alayhi gane àddina 134 génn àddina 200 220 220 rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi moom nag ku dëgër loo imaamul Madini dane moom mi ba pare sàmmoon lool ci di toxal xadiis yonent bi alayhi salaam Eh. bu masoon a sikki sàkk ci benn xaraf ci xadiis benn xadiis bi ko nettali parce que Affan <laughs> ibn Muslim rahmatullahi alayhi as-Saffar wa qaala mu ne haddathana Salama mu ne ki nettali mooy Hammad ibn Salama di Hammad Hammad Salama eh, ibn Dinar al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent soixante-sept hmm? rahmatullahi alayhi Hammaad ibn Salama <laughs> ibn Dinar ah? rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a an qaala mu ne haddathana Saabit mu ne kii nettan mooy Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunaani Abu Muhammad al-Basri yu gane àdduna quarante et un vers les années quarante et un génn àdduna cent vingt-trois rahmatullah alayhi an anasin mu jëla ko ci Seydina Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu mu jëla ko ci kon Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Haram ibn Jundub muy Abu Hamza sahaba bi xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina l'an dix avant gaddaa yoneen saa sallam génn quatre-vingt-dix am nañu wax ba quatre-vingt-treize radiyallahu anhu al-Basri di sax di xaadimu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam moom mooy moo ko jëlee ci Ibnu Mas'ud muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi muy saxaaba bu jëlee ci saxaaba Seydina Anas mu ne an Ibni Mas'ud muy jëlee ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Halib gis nañ ko sànq ba léegi mooy borom hadis bi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala aaxiru man yadxulul janna rajul mu ne fii déglu mu ne da ci mujj ki nga xam ne mooy dugg àjjana de benn waay la. mu ne ki nga xam ne mooy mujj kuy duggu àjjana benn waay la wa huwa yamshi marra wa yakbu marra <laughs> mooy benn waay la boo xam ne moom benn waay la boo xamante ne nii day day day mooy ki mooy kii mujj génn àjjana di kii mujjee duggu waaw day dox benn waaj bu doxee tuuti wa yakbu daal di wadd waaw wa tasfa'uhu naaru marra léeg-léeg safara si nitu xuuf daal di koy daal di koy lakk <laughs> fa iza ma jaawaza noonu lay nekk mooy day dox di darngu di wadd di daanu safara si di ko këf di ko lakk waa di moytu di di avancer noonu day génne safara la <laughs> hawla wala quwwata illa waaw kii moom affaire yàqu na quoi mooy bon en tout cas garaaw na mais comme que dina mujj mucc moom loolu daal moo ci kii mais saa yi moom ñàngoon naa <laughs> eh, ah, loolu moom ñàngoon na <laughs> di dox di wadd te mooy yàq bu mooy sa xar kanam ngay ngay këppoo ah, mooy day këppoo xar day dox <laughs> ba pare këpp mooy yàq ko tollaa waji yi waaw kabaa yàq bu kabwaa la hawla wala quwwa waaw wa tasrafuhu naar safara si daal di lakk xar kanam gi daal di koy ñuulal mu am da nga di koy lakk ba nga gis sawaay xar kanam gi xaw def def ay ñuul quoi da koy xool xam ne kii mooy nit la kuñ lakk mooy xam nga boo gisee lu ñu lakk nii da nga koy xàmmee quoi moom lool la quoi nga gis jeexitalu safara si loolu la wax léegi wa tasxafu naaru marra fa idaa maa jaawazahaa iltafata ilayhaa bu ñëwee nag ba ba ba ba ba ba génn dépassé safara si nag mu tourné retourné wu xool safara fa mu ne tabaaraka alladii najjaanii min waaye barkeel na borom bi nga xam ne moo ma muccal ci yow safara si ay way jële ah laqad a'taani llaahu shay'an maa a'taa ahadan min al-awwaliina wal-aaxiriin léegi lii nag mooy bi ko borom bi daldi bi ko bi ko borom bi defaree xiiwul malgré moom sawara see ko lakk ba mu sonn nii waaye bu ngeen muy waat quoi ne maa ngi waat ci yàlla waaw ndax dafa dafa dafa dafa dafa waat naa ne dëgg-dëgg yàlla jox na ma waaw loo xamante ne mbir xéewal joo xam ne loo xam ne jox ko kenn ci ñu njëkk ak ñu mujj ci nit ñi te kat sawara la génnee waa ah, sawaay <laughs> waaw léegi nag nee na fa tarfa'u lahu sajara li nee noon kontaan mooy muccal gi nga xam ne borom bi ba pare waaye lii borom bi da koo defal kenn defalu ko kenn ah waaw waaw allahu akbar waaw xam naa loolu wala mu nekk eh, mooy eh, waaw ñi ma bokkal xaal moom li ma lii ma borom bi defal moom muccal ma ci safara si waat naa ne defalu ko ñépp yi yëkk ak ñu muñ waaw léegi nag mu ne fa tar fawla fa tur fawla wu mu njëkki noonu rek borom bi def mu gis benn garab gu nekk ci kanamam quoi fa yaqulu waa ji ne ay rabb adnini min hadhihi sajara borom bi maa ngi lay ñaan nga jegeel ma safa garab génnee fa astazillu bi dhillaha wa ashrabu min ma'iha bu ko defee ma daal di kerlu ci kerab daldi naan ci ndox mi ndoxam fa yaqulu allah azza wa jalla borom bi nga xam ne màgg na teen na ko yab na aadama yow doomu aadama bi alayhi salaam la'alli in a'taytukaha sa'altani ghayra amaana bu ma la joxee garab gii nga naan naa la ko naa la ko jegeel yóbbu la ko nga kerlu tey naan ci ndoxam bu ma la ko kiiwee nga laaj ma leneen de fa yaqulu waaja na ko yaa rabbi ay saa borom wa yu'ahidu di ko yox patt nag di ko wax yow an yasalu ghayra allah yasalahu xayra ne noo borom bi bés boo ma kiiwee jox naa la sama pacte waat naa ne boo ma yóbboo ci garab gee ma kerlu ta naan ke ndox mi du ma la laaj leneen wa rabbuhu ya'ziru boromam di ko jox ay ngànt li annahu yaraa mooy day dem ba foofu <laughs> gis leneen loo xam ne daal gi a neex lool maa laa sabra lahu alayhi loo xam manu ci muñ fa yudnihi minha borom bi daal di koy jegeel foofu fa yastadhillu bi dhilliha waa ji ñëw daal di kerlu ci ker ga wa yashrabu mu daal di naan min yaa ja ndox ma summa turfa'u lahu shajara ginnaaw gi ñëkkatil ko beneen garab mu gis beneen garab moom hiya ahsanu minal ula boo xam ne moo gën a rafet bi mu njëkk gis waa ji toog toog mënu koo muñ ma ne ay rabbi ay saa borom annini min hadihi li ashraba min ma'iha wa astadilla bi zilliha la as'aluka ghayraha <laughs> ne ko borom bi maa ngi lay ñaanati waaw doo ma doo bu ko defee man naan sa ndoxam ndox ma fa ne te kerlu ci keroog duma ma la laajaat leneen borom bi du la ko laajaat jëlaat naa pat fa yaqulu nee na borom dina ko yab na aadama eh yow doomu aadama bi ah alayhi salaam alam tu ahidni yow joxuma woon ndax joxuma woon sa pacte sànq allah tas alani kële dooma laajate gayra xaar bi ma la njëkk bu njëkk bii nga nekk nii. newoon bu dooma laajaat leneen joxoon na sa pacte fa yaqulu <laughs> Euh, mu ne ko laal lii mu ne ko waaji ne ko ah borom bi amaana in adnaytuka minha non borom bi ne ko laal lii amaana man in adnaytuka minha tas'aluni ghayraha amaana bu ma la ko jege ñaalee beneen bii yóbbu la foofu liñ ma laaj beneen waa ji jëlaat pacte fa yu'ahidahu wa la yas'aluhu ghayraha waa ji jëlaat pacte ne waat naa ne boroom bi duma la laajaat beneen wa bu boroomam ya'ziruhu di ko jox di ko nangul ngàntam li annahu yara ma la sabra lahu ale ndax borom bi moo ko wan ci ngëneelam loo xam ne xam na ne kii mënu koo muñ foo jaar dina ko laaj <laughs> fayut nii mi daa bu ko defee nag bon ci ngëneelam kese mu jegeel ko garab ga wa yastadillu bi dilli waa ji daal di kerlu ca keram nga wa yashrabu mu naan min ma'iha ca ndox ma summa turfa'u lahu shajaratan inda babil janna bi nee noonu nag ñu gëndil ko nag wanal ko mu gis benn benn euh, euh, beneen gaab boo xam nag ci buntu àjjana hiya ahsanu min al aw al awlayayn moo dàq fuuf ñaari njëkkoon a gis waa ji taxaw taxaw taxaw xamul lu mu <laughs> liggéey quoi mu gis garaw gi di ko xool di ko xool fa yaqulu ginnaaw gi nag mënu koo muñ mu ne ay rabbi adnini min hadihi li astazilla bi dhilliha mashraba min ma ya la saluka ghayraha mu ne eh, maa ngi lay ñaanate rek lii de mooy ñetteel ah nga jegeñal ma garab génnee rek nekk buntu àjjana bu ko defee ma daal di kerlu ci suufam naan ca ndoxam dootuma laajati le nee naa borom bi jeex na jeex na fa yaqulu nee borom bi na ko yab na aadama waaw yow doomu aadama bi yow itam eh, alam tuxaahim ni yow joxoma woon sa patt sànq an la tas alani ghayra ne woon na doonoo ma laaj la leneen lu dul li jeexoon na ñett yow lii mooy lan xaala <laughs> waa ñi ne balaa yaa rabb na ko ah kay borom bi hadihi la asaluka ghayraha non defal ma bii rek dootuma la laajaat beneen ñetteelu garab gii moom surtout yi nekk bi ajjana non dootuma la laajaat beneen mane wa rabbu borom ya'ziruhu mu koy jox di ko nangul ngantam li annahu ndax dëgg dëgg waa yaraa dafa gis ma la sabra lahu alayha loo xam ne manu koo muña fa yudnii minaa ñu jegeel ko fa iza annaahu minaa bu ko borom bi jegañalee foofu fa yasma'u aswaata ahlil janna boobu nag kon ko buntu àjjana la mu dégg kàddu waa àjjana nag nañuy bànneexoo ci biir fa yaqulu <laughs> <laughs> borom bi nag maa ngi lay ñaan nag ah nga doo ma dugal àjjana benn yoon rek comme que nag ñëw naa ba ci buntu bi nii ah borom bi dugal ma àjjana rek <laughs> fa yaqulu mu ne ko yam na aadama ay doomu aadama bi maa yasri nii min nga lan mooy lan mooy may dog lan mooy dog sama waxtaan ak yow sama wax ak yow lan mooy def nga gërëm ba bu léegi nga arrêté di ma laaj di ma laaj di ma laaj di ma laaj di ma laaj nii rek ana lan mooy arrêté loolu ayur bii léegi mun a ko daa ndax gërëm nga an ontiya ka ma jox la ad dunya wa mislaha est-ce que gërëm jox la addina ak lu mel ni moom mu ne ya rabb ah sa borom nga ne atastahzi'u minni waaw borom bi xanaa danga may saboote bo <laughs> wa anta rabbul alamin ma li ma jaaxal yaay borom minni fii bare di ma mel ni ku way saboote <laughs> mu ne fa dahika ibnu Mas'udin mu ne al imam ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wa abdallah imam kii wax Seydina Anas moo koy nettali mu ne Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bi nettali lii après mu reetaan fa qaala léegi mu ne leen kon Seydina Anas dañuy gis ne Seydina Anas rek nekku fa woon quoi radiyallahu anhu nee na Seydina Ibnu Mas'ud ne leen ah tas'aluni mimma adhak ndax du ngeen ma laaj lu tax man Ibnu Mas'ud may reetaan lii ah <laughs> qaala nee na ñu ne ko ah qaalu ñu ne ko waa kon nag ah sëriñ bi kon de xanaa ñu laaj la rek waaw. waaw mimma tadhak waa sëriñ bi kon looy ree comme que nee nga ñu laaj la lan moo tax ngeen qaala hakada mu ne naka nii ma reetaane dahika la reetaane woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla saa sallam waaw nii la reetaane woon bam ñu ko nettalee waaw silsila lii mooy eh, eh, eh, loo xam ne càll mooy silsila boobu musalsal waaw musalsal qul musalsalun qul ma ala wasfin ata mithluhu ama wallahi ambanil fata kazaaka qad haddathanihi qaa'ima aw ba'da an haddathani tabasama walla imaam al-Bayquni wax musalsalun ma qul ma ala wasfin atan mithlu ama wallahi anbani al-fatan kadaka qad haddasani qaa'ima aw ba'da an haddasani tabassama voilà <laughs> loolu mooy musalsal mooy musalsal ci ilmul hadis mooy loo xam ne nit ki bon dafa am ay musalsal bil bil qawliya ak boo xam ne musalsal qawli musalsal fi'li ak xaal mooy man ba may jàng hadis bi. sama sëriñ ba ma ko jàngaloon xaal bii la nekkoon lii la defoon ba mu ma jàngalee pare wala ba mu ma koy jàngal ci biir am na nu mu toogee woon walla boog ba mu paree dafa taxawoon ba mu may jàngal dafa taxawoon man itam ma koy jàngale xadiis bi taxaw wala bi mu paree mu toog eh, reetaan man itam ma jàngale ko toog reetaan ku ko jëlee coon def ko lool voilà kom fii lool moom la Ibn Mas'ud def nii mooy musawsal bi dahik <laughs> mooy mu ne naka nii waaw yéen taalibe yi du ngeen ma laaj lu tax man Ibnu Mas'ud ma ree ah, ñu ne ko waaw lu tax nga ree mu ne ah parce que <laughs> min dahiki mu ne ah, mu ne hakada ah, naka nii dahika la reetaane woon Rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam fa qaalu nee na ñun saxaaba yi dañ koo laaj ñun nag mooy bon ñun nañ doxale woon wute nag yéen ni ngeen doxaleek man ñun ña fa woon dañ ne ko waaw mim ma ba ñu ne ko mim ma tadhak ya rasul tadhaku ya rasul allah saa salaam yeneen saa ba mu nettawee xadiis bi daal di ree saxaaba yi dañ ne ko waaw yeneen saa salaam lu tax ngay ree don ibnu mas'ud radiyallahu anhu qaala nee na min dahiki rabbil alamin yeneen saa ne ci reetaanu borom bindee fii <laughs> hiina qaala mu ne ba waaji ne atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin mu ne bi nga xam ne waaji da ne yow waa borom bi da ngay may saboote te ay borom mbindeef yi nee na borom bi dafa reetaan <laughs> yeneen saa salaam reetaan ne looloo tax man ma reetaan fa yaqulu ah nee na borom bi ne ko nag inni la astaziu minka ne ko man reetaanu ma la de sabootewu ma la ñaawalu ma la walakinni ala ma asha'u qadir waaye man li ma soob laa am kattan moom laay def waaw kay kon hadis bi nii la ko imaamu Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillah jële ci ibn Mas'ud radiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad léegi lii nii gis nga lii li tax ñu indi ñett yi yëpp mooy gis nga kii nii le fait que euh, mu ne ci hadis bi ne waayi benn waay la waa waa ji waay la joo xamante ne aaxiru man yarxul janna waay la boo xam ne day dox marra wa yakbu marra bu doxee benn fii wadd ak xar kanam gi mbal euh, gi safara si daal di koy lakk beneen yoon mu def noonu di def noonu ba génn safara si nag daal di gestu ne way way barkeel na yàlla mi moom muccal ci yow way <laughs> waaw ba pare la ko yàlla defal moom mu ne moom moo gën la mu ëpp la ñëpp <laughs> kon dañuy yem nii loolu après bii di ñëw bon parce que affaire gis nga moom laa doon wax sax xadiis yi dañu xaw gudd bii di ñëw ñu duggaat nag ci côté bii nii nga xam ne jeexal nañ kon taxrij bi jeex na complètement léegi nag ñu ñëw ci njàngat yi insha allahu